وهم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 muy di li nga xam ne moom mooy wax ci jëf yi nga xam ne moom maanaam moo nekk ci jullite yi nga xam ne moom la ci ko comme niñ ko gisee woon moom mooy li nga xamante ne moom la ñuy mayee ci jul ci jëf moo xam ci jëf la wala boog ci wax la wala sax boog ci xeetu xalaatin ak wala yu mel noonu gisoon nañ ci ne baabu istiraanatil yadi fi salaati idha kaana min amri salaat bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci dimbandikoo gi ñu dimbandikoo loxo ci biir julli su fekkente ne dafa bokk ci mbirum julli gisoon nañ ci xadiis sayyidina maanaam yi nga xam ne muallaq la bu sayyidina Abdullah ibn Abbas ak bu sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum ak bu naka noonu bu al imam Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah naka noonu gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom mooy ci xadiisul mabit bi bu fanaanee kër Yonent bi alayhi salaatu wassalaam yenente bi sallallahu alayhi wa di julli ba nga xamante ne moom mu ne fa qumtu fa sana'tu misla ma sana'a thumma dhahabtu fa qumtu ila jambi ma ma daa di jóg def li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma daa di dem daa di taxaw ci wàllam maanaam wàllu càmmooñam mu ne fa wada'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala ra'sihi wa axada bi uznil yumna yaxtiluha bi yadihi mu daal di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàpp sama bopp bi maanaam e, jël loxo ndeyjooram e, noonu jàpp e, teg ko ci sama bopp bi daal di jël sama nopp bi hmm, daal di koy daal di koy ñëw indi indi ko maanaam ba teg ba ci wetu ci wetam maanaam loolu muy jël sama bi sama nopp yëngal ko. loolu kon moom mooy mais loolu moom lay mooy xadis lu tax imam al-Bukhari rahimahullah indi woon ko ngir dëgëral ne bu fekkente ne lépp loolu maanaam lu aju la ci wàllu julli loolu mëneef na koo def jëf yu mel noonu maanaam ngirum maanaam julli gi mën a mat naka noonu julli gi mën a baax mën a wa wala boog mu mel ni nga xamante ne noonu la gëne gisoon nañ ci baabu ma yunha anhu min al fi salah jull maanaam buntu bi nga xam ne mooy wax ci li nga xamante ne moom la ñuy tere ci julli ci biir ci ci ci ay wax ci ka ci wàllu julli maanaam moom mooy mbir yi nga xamante ne ay wax la yu bokkul ak julli gi te loolu waxoon nañ ne am na yoo xamante ne jéggal nañ ko ci comme lu demee nekk yoo xamante ne rawatina ñi nga xam ne nit ki du ko tey comme lu demee nekk sëqët lu demee nekk euh, euh, wóbbali wala boog lu demee nekk tissooli wala yooyu yëpp waaye lool ci charte mu nekk loo xamante ne nit ki deful ak tayeef maanaam ci di def nu ko neexe te loolu gisoon nañ tamit teqantal yi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi waxoon rahmatullah alayhim ak wuute yiñ ci wuute waaye nag mu am benn maanaam loo xamante ne nag moom loolu kenn du ko jéggale donte mën naa bettaate lu demee nekk yé lu demee nekk reetaan maanaam reetaan nit ki mën naa ree ci loo xamante ne xëy na da koo bett ànd ak loolu yëpp kenn du ko jéggale ci biir julli day yàq da maanaam da yàq julli bu fekkente ne reetaan gi dafa ànd ak xàqataay comme niñ ko gise woon ci buntu yu weesu maanaam ci weesu yi mooy fuqaha wa hanafi rahmatullah ñoom dañ koo boole sax ci nga xam ne day yàq njàpp maanaam du yem sax ci maanaam bu dee xàqataay la maanaam du yem yàq julli gi waaye njàpp li jëmmi boppam daf daal di yàqaale li nga xamante ne tamit euh, gisoon nañ kon li nga xamante ne euh, euh, kon gisoon nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne moom la wax naan daan nañ nuyu yenente bi sallallahu alayhi ci biir julli gi mu ñuy fay kunna nusallimu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi salaati fa yaruddu alaynaa bi nga xamante ne mu ne waaye bi nga xamante ne dellu si nañ jóge ci najaasi fa lamma rajaana min indi najaasi sallamna alayhi fa lam yaruddu alaynaa wa qaala inna fi salaati shughla maanaam bi nga xam ne moom lañ jóge ci najaasi ñu ko daan buñ ko daan nuyu nag doonuñu woon fay ba pare ba mu paree nag mu daan ni ndax julli doy na maanaam soxla maanaam maanaam ci biir julli soxlaa ngi ci maanaam lu nit ki mën a préoccupé wu rek rek moom moom bu nekkee ci biir julli am na ko ba mat sëkk kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imaam euh, moo tax euh, imaam al Bukhari rahimahullahu taala indi hadis boobu ci buntu boobu noonu naka noonu euh, gisoon nañu naka noonu gisoon nañ ci xadis sayyidina Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu bi nga doon bi nga xam ne dafa ne in kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi hatta nazalat hafizu ala as-salawati al-aya wa umirna bis-sukut maanaam mu ne ñun daan nañ waxtaane suñu aada yi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir julli gi maanaam loolu nag comme ñu ko waxe woon maanaam tegtalewul ne maanaam daa iman dañuy def rek maanaam di julli mais waxtaan wu leen neex <laughs> ñu waxtaane ko loolu yanuwut maanaam waaye li nga xam ne moom la yanu maanaam mooy yi nga xam ne nit ki masalan day nekk ci biir julli gi xëy na am ay aajo yoo xam ne da koo am maanaam mu am benn maanaam mu wax ko ko wala par exemple mu nekkoon ci biir julli gi am benn waaye bu ñëw yàkkamtee maanaam di ko laaj benn mbir mu tontu ko ci biir julli gi maanaam ak yu demee noonu ana ana ana ana kaas bi fan la de bu ngi ne comme xeet yu mel noonu ak yu mel noonu laa mais wala boog euh, lii nii damaa war a dem léegi nii wa fan la nekke mu daal di koy wax ne comme mi ngi mi ngi ne maanaam genre yooyu mais pas ay waaw sawaay na def naka affaire yi fan la kii nag fan la waaw naka waa kër gi ba ñëpp gi jàmm maanaam ñëw fekk gars yi di julli ñuy waxtaanee loolu loolu yanuwul maanaam maanaam euh, kon euh, dégg nga mu ne moo tax waaye nag boobaa ñu daal ñuy digal nag léegi ne nañu noppi loolu tamit gisoon nañ ci ne bu fekkente ne euh, alquran la wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alayhim euh, daan ci amaan na ñu ñëwaat ci ci bu ñuy fàttali ci li nga xam ne moom moo aju ci buntu bi mu ne baabu maa yajuzu min a tasbih wal hamd fi salati lil rijal mu ne baabu buntu maa li nga xamante ne buntu bi wax ci li nga xam ne yajuzu dagan na min at-tasbih ci sabbal wal hamd ak cant maanaam euh, fi salati ci julli maanaam li nga xamante ne nag moom la ñu gis maanaam ci fii li nga xam ne moom lay wax sant maanaam ci ci ci sabbal sabbal moom mooy lépp mooy setal maanaam moom mooy seede màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ak wét gi mu wét ak seede nit ki seede ci xolam màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ci ne deñ na ci mboolem loo xamante ne mel ko wàññeeku la amma yi nga xam ne moom mooy sant moom mooy seede gi nit ki di seede ci xolam màggaayu borom bi subhaanahu wa taala ci di eh, di di saxal ci moom mboolem melaw mat yi maanaam loolu eh, comme li nga xamante ne maanaam ci tënk loolu moom moo wutale sabbal ak cant waaye eh, am na li nga xamante ne nag moom lañu bokk moom mooy li nga xamante ne moom mooy di tudd ak bàkk kañ ki nga xamante ne maanaam ci ci ci lu rafet maanaam ci anam goo xamante ne ki ko ki nga koy sant di ko ci maanaam ki nga koy bàkk di ko ci kañ dafa nekk loo xamante ne lu mu tànn la maanaam moom moo tànn mel noonu ci waaye nag ci anam goo xamante ne danga koy màggal loolu maanaam moom mooy li ñu bokk léegi nag fu fekkente ne sabbal ak cant li fi ñu wuutee moom mooy ne cant yi moom mooy day seede melo yu màggaay màggaay amma sabbal moom day seede ne melo yu matadi yëpp dafa wàññee dafa denc moom mboolem melo yu ma wàññeeku dafa denc moom maanaam kon ci kaw loolu moo tax sabbal bi jiitu maanaam hamd comme ni nga xam ne noonu la alxuraan di waxe subhaanallahi wa bihamdihi maanaam maanaam noonu loolu euh, euh, euh, maanaam fa sabbih bi hamdi rabbika masalan wala yusabbihu bi xam di wala yu mel noonu waaye daiman day daal di wax sa sabbal maanaam di ci tuddaale ak cant amaan na loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii beneen mbir bi nga xamante ne moom lay leeral maanaam moom mooy sabbal bi moom la hadith yi wax maanaam ne bu boobaa boo dégg da nga naan subhaanallah naka noonu li bu fekkee ne waaye mu ne fi salaat ci julli li rijaali ñeel góor ñi maanaam tarjuma bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo teg ngir lii leeral benn moom mooy ne su fekkente ne dañoo war a maanaam bi dafa juum boobaa dañ koy sabbal maanaam dañ koy wax subhaanallah maanaam su fekkente ne tamit dafa am koo xamante ne moom moo ñëw ci biir julli gi maanaam am lu mu maam di wax dara wala muy def dara nga war koo yëgal ni ko yaa ngi ci biir julli da ngay wax subhanallah te loolu nag ngay def bu boobaa da nga ko koy wax maanaam da ngay wax subhanallah muy tontu kooku loolu fuqaha yi dëppoo nañ ci maanaam liñ ci nam mooy fuqaha u maliki maliki ak shafi'i ak xanaabila rahmatullah alayhim amma xanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom comme alquran bi la maanaam su fekkente ne da nga koy wax fekk dafa tombe waaw d'accord nañ waaye su fekkente ne da nga koy wax ngir mën di tontonte ak keneen wala boog nga wax ko noonu rek te jubluwuloo ci dara loolu day daal di yàq julli gi ndax dafay bokk ci kaddu yi nga xamante ne moom moo nekk ci julli comme ni yenente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam inna salata inna fi salati shughla maanaam naka ci biir julli gi waaw doyloo na maanaam loolu rek doy na soxla maanam doo waroo wax ak keneen wala di te keneen amma ñi nga xamante ne moom ñi nga xamante ne ñoom ñooy kon fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim comme niñ ko waxe woon ci alquran ñoom fi ñu permettre ci alquran nga wax ko moom mooy li nga xamante ne moom mooy yaa ngi woon ci biir masalan munoo nekk ci biir sóoratul fatiha masalan di wax wax ci maanaam wax ab aaya beneen aaya bu bokkut ak fatiha rawatina maanaam ngir te keneen comme par exemple euh, comme comme masalan comme niñ ko gisee woon euh, nga ne benn waaye boo xamante ne xëy na Muusaa la tudd mu am loo leen doon waxtaane maanaam ba mbir ma sotti maanaam mu daal di dugg ci nga ne ko xat uuti te su la ko yaa maanaam loolu noonu Euh, wala boog euh, ku tudd Yaxya yaa Yaxya xudil kitaaba bi quwwa ak yu mel noonu fekk da bëgg mu jël téere bi ak yu mel na loolu moom ah, wala kuy fëgg nga naan ko duxuluha bi salaamin aminin maanaam loolu mën naa nekk su fekkente ne dafa da maanaam dafa nekk ci place boo xamante ne jàng nañ fa Fatiha ba pare te place boobu léegi nga war a tàmbale Alquran di ko wax waaye bu la fekkee ci ruku nga wax ko wala ci sujjóot julli gi day daal di yàqu comme tamit li nga xamante ne nag moom mooy mazhabu xanaa xanaa bi lay ñoo ci gën a woyof la rahmatullah ñoom danañ fépp waaye ba mu def maanaam moom mooy comme masalan nga ñëw nga daal di wax comme comme masalan wax joo xamante ne masalu aaya fekk dafa am koo ciy jublu comme par exemple benn waaye bu tudd Ibrahim nga ni ko yaa Ibrahim maanaam noonu rek maanaam ngir mën a wax ak moom ci biir julli gi kooku moom loolu dafay de nekk loo xamante ne day daal di yàq julli gi am maa ñi nga xamante ne <coughs> maanaam moom mooy wàllu sabbal gi nag boo ñu xoolee fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim ñoom loolu maanaam nekkut loo xamante ne lu yàq julli la loolu noonu maanaam du mënte du yàq julli masalan tey bu fekkente ne dafa am benn waaye bu lay woo nga ne ko subhaanallah pour wax ko ne ko damaa nekk ci biir julli wala boog nga mu am masalan ñuy nodd maanaam euh, euh, wala yu wala wala boog ñu wax yenente bi ñu tur tudd tur yenente bi nga ne sallallahu alayhi wa sallam wala boog ñuy wax allah maanaam maanaam wala boog nga gis lu la joom lu benn mbir rek maanaam nga ne allah maanaam comme noonu wala yu mel noonu loolu du yàq julli gi maadaama lool mu ngi nekk sikar wala boog nga digg benn mbir moo xamante ne bu bu doy waar la nga ne in maanaam nga ne laa hawla wala quwwata illa billah wala boog nga wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci masalan bu ñu waxee musiba yooyu nekkul loo xamante ne lu yàq julli la ci fuqaha maliki rahmatullah alayhim waaye ci charte mu nekk ci place buñ ko mën a waxe masalan mu mënoo di jàng suratul fatiha ba ca dégg ba daal di dégg benn ñu tàgg keneen nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maam ci biir fatiha bi sa julli day yàq masalan wala ak yu mel noonu amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy fuqaha wu euh, shafi'i euh, euh, yi rahmatullah ñoom ak xanafi yi dañu jege wantoo ñoom alquran bi comme Hanafi yi lañuy ñuy wax xanaa euh, euh, euh, kii ci naka noonu sàbbaal yeeg yooyu yëpp dañ koy tere maanaam ñoom waaye nag su fekkente ne da nga koo def bu yàq sa julli amul benn lenn lu mu yàq ci julli ngir ne lan ngir ne yooyu yëpp comme ay tudd yàlla la te julli place tudd yàlla la loolu moom moo tax ñoom jàpp ñu ne day yàq julli ak fu ma a ne amaa bu bu doy bu la fekkoon ngay jàng alxuraan sax ci biir nga wax ko maanaam dañ naan rek julli maanaam al euh, euh, dagg na maanaam tari alxuraan bi mooy dagg nga daal di reprendre ngir ne tudd ma nga def amaa nag ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaa bi lay rahmatullah alayhim comme ñu ko waxee ñoom ci alxuraan ñoo ci gën a woyof la. waaye tamit ba mu def fi nga xam ne moom mooy comme fi ñu doon wax ci naan comme masalan ngay woo wax ak kenn ci kàddu alquran loo xamante ne maanaam dafay génn contexte bi day génn alquran maanaam comme ku nga naan ko yaa Ibrahim maanaam masalan yu mel noonu ah, ak bu ne nag jàng la maanaam li nga xam ne moom mooy eh, di eh, wax subhaanallah wala boog maanaam nga daa dégg daal ne inna lillahi wa inna ilayhi wala wala hawla wala quwwata illa billah wala sax ngay te ki ji nodd maanaam yooyu yëpp dafa nekk rek loo xamante ne dañ koo sib waaye maanaam nekkut loo xamante ne lu yàq julli ji la maanaam comme ku ne allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu yëpp du yàq julli gi waaye day yegg rek ci fi koy sib waaye nag amma li nga xamante ne moom mooy euh, bu dee julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax loo xamante ne maanaam dafa tax nga war a mën a sikkaat comme mais alhamdulillah wala boog nga daal di wax subhaanallah wala yu mel noonu bu boobaa maanaam comme xaal bi nii yu mel noonu bu boobaa loolu ci biir julli la dañ koy sopp maanaam su dee da nga dégg masalan ñu tudd turu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir naafila loolu dañ koy sopp waaye su dee ci julli farata dañ koy sib maanaam waaye nag du yàq julli ci maanaam loolu euh, bu boobaa comme fuqaha u Maliki yi lañ xaw a jege wantoo maanaam du yàq julli waaye nag dafay nekk loo xamante ne lu mu sib lay doon dégg nga wallahu a'lam mu ne kon euh, qaala euh, bil isnaad al muttasil fi awal kitaabi ilayhi haddathana abdullah ibnu maslama te moom mooy ibnu qanab al qanabi euh, rahimahullahu ta'ala muy abu abdurrahman al madani ginnaaw ga mu nekk waa basara rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw ga daa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Abdul Aziz ibn Abi Hazim te mooy Abdul Aziz ibn Salamata ibn Dinar ndax Abu Hazim mooy mooy Salamata ibn Dinar rahimahullah al-Makhzumi moom moom moom it waa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi gën a adduna cent quatrième année génn adduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an abiihi mu jële ci baayam moom mooy Salamatu ibn Dinar rahimahullahu ta'ala Abu Hazim al-Afzar al-A'raj rahimahullahu ta'ala moom mu nekk ci taabi'i génn adduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo ci Sahl ibn Sa'd ibn Sa'di radiyallahu anhu comme niñ ko gisee woon an Sahl mu jële ci Sayyidina Sahl muy Abul Abbas dañ koy xamee Abu Yahya Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi taala anhu moom mi ngi génn àdduna juróom mi ngi gane àdduna juróomi at laata gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no qaala mu ne xaraja génn na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yuslih muy yëwénal bayna bani amrin diggante waa banu amr ibn awf wa xaanat mu daal di jot nag as-salaatu julli gi maanaam moom mooy bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam demee ngir lijjanti seen seeni mbir maanaam euh, julli mu ne mu ne woon Seydina Abubakar radiyallahu anhu su ma ñëwee fekk julli jotagut bu boobaa man man maa jiite waaye su fekkente ne ñëw na fekk na julli jot na ba pare yow maanaam jot na Seydina Bilal radiyallahu anhu yow noddal bu ko defee après man ma daal di leen di euh, ma daal di jiite maam yow tamit yow sayyidna Abubakar radiyallahu anhu nga daal di jiite mu daal di wax nag kon nag ba julli gi jotee fa jaa mu daal di dikk Bilaal sayyidna Bilaal radiyallahu anhu mu ñëw dikk Abubakar radiyallahu anhuma maanaam mu ñëw ci sayyidna Abubakar radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko xubisa téeg na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam yé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi néggandik maanaam dafa yéex a ñëw moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa ummu kon nag eh, kon ndax da ngay jiite annaasu nit ñi qaala mu ne naam mu ne waawaaw in situm boo leen bu leen neexee rek fa aqaama mu daal di taxaw Bilaal Seydina Bilaal daal di taxawal as-salaata julli gi fa taqaddama mu daal di jiitu jëm ci kanam Abu Bakar Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu fa salla mu daal di jullee maanaam bi mu daal di julli nag fa jaa mu daal di dikk annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yamshi muy dox fi sufuufi ci biir sàppe yi yashuqquha di ko xara shaqan ak xar maanaam moom mooy di dox ci biir sàppe yi maam ni koy xajal muy dugg hatta mbéte qaama mu daal di taxaw fi saffil awwal ci sàppe bu njëkk njëkk bi fa axasa mu daal di jàpp annaasu nit ñi ak tas bi tasfiihi ci di euh, ci di euh, ci di euh, fettasu maanaam baatu ak tasfiih ba boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nag Euh, dañu cee euh, wuute maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi euh, ëpp ci borom xam-xam yi rahimahumullahu taala ñoom dañoo wax ne at-tasih ko ku mel ne al imam al-Jawhari ak ñeneen rahimahumullahu taala ci biir ñoom dañoo wax ne at-tasih maanaam moom ak at-tasfiq ñoom ñaar ñëpp benn lañ ndax day tekki fetas wala tàccu maanaam ñoom ñaar ñëpp maanaam boobaa benn lañ ko firé amma li nga xamante ne nag moom mooy la comme la imam Ibn Hazm wax rahimahullah ne mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci amul benn wuute ci lughawiyuun yi rahmatullah alayhim yu wax ci diggante ak tafsiq ak taf ak ak tafsiq ne am na différence maanaam loolu imam euh, ki nga xam ne mooy al-Hafiz euh, euh, imam al-Qadi Iyad ibn Musa rahimahullahu ta'ala moom dafa wuute ci loolu ngir ne borom xam-xam yi rahmatullah dañuy wax ne bu dee ndax am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne Euh, ak tasfiixu moom mooy su fekkente ne ñaari euh, maanaam ci biti euh, loxo yi ci la ñuy dóorante nii maanaam lool noonu moom mooy ak am amma li nga xam ne moom mooy ak tasfiixu maanaam moom mooy comme bu nuy maanaam mooy tàccu maanaam li nga xamante ne tamit ñeneen ñi tamit daan na déedéet ak tasfiixu moom mooy tey bu fekkente ne loxo yi la ñu def muy fittasu moom mooy ak tasfiixu maanaam di dóor loxo yi maanaam benn ci bi ci des amma bu boobaa ak tasfiiqu moom mooy tàccu bu boobaa maanaam rawatina ci wàllum po maanaam maanaam wala ay caaxaan wala yu noonu ah, loolu tamit kon moom mooy ñaari firiin yi waaye li nga xamante ne moom mooy dëgëral ne ak tasfiiqu ak ak tasfiiqu benn la moom mooy lii nga xamante ne moom mooy ñëw fii li nga xam ne moom la sayyidna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu di wax faqa mu ne qaala sahlun sayyidina sahl radiyallahu anhu daan ne hal tadruna ndax xam ngeen ma tafsihu lan mooy ak tafsihu huwa tafsihu maanaam mooy tàccu maanaam moom mooy fettasu maanaam ñaar yëpp benn la yëpp dañ leen di wax tafsih di leen wax tafsih waaw mu ne te loolu nag amma nag ñi nga xamante ne moom mooy am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xamante ne dañoo jàpp ne ni nga xam ne noonu la yenn sahaaba yi radiyallahu anhum doon def moom mooy dañoo dóoroon ci seeni euh, lupp yi maanaam ngir li nga xamante ne moom la euh, sayyidna Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu ta'ala an ci hadith bi nekk ci sahih imam Muslim mu ne daf doon nettali mu ne bi nga xamante ne moom ci la tusóori boo wax ne alhamdulilah wala mu ne fa fa ja'ala an-nas yadribuna afxa ala afxabihim maanaam nit ñi di dóor ci seen lupp yi maanaam nii comme nii maanaam <laughs> maanaam ko kuy julli du wax quoi voilà dégg nga maanaam sakk la euh, mu ne é eh, sakk la sam eh, dee ga <laughs> luñ koy maanaam <laughs> moom la ko yeneen bi wax nag sallallahu alayhi wa ne ko lii julli na tudd inna hadhihi salat laa yasluhu fiha illa tasbihu wa takbiru wa tilawatu wa qira'atu alquran maanaam fii julli jii lenn rek ci baax mooy sabba ak kabbar ak jàng alquran maanaam li nga xamante ne tamit euh, maanaam dañ ko fàtte wax bi ñuy wax naan lii tax imam al-Bukhari indi buntu bi bokk na ci maanaam da tax moo daal di ci wax ne walhamdu ak sant maanaam mooy daf ciy dugalaale donte ñëwul ci xadiis yi waaye daf ciy dugalaale bépp kaddu boo xamante ne kaddu euh, sant la wala kaddu la goo xam ne tudd yàlla la maanaam comme sant mooy baat bi nga xam ne moo dajale tur tudd yàlla yi ci def yi maanaam loolu moom moo tax mu daal di ciy dugal li nga xamante ne moom mooy sant maanaam ngir melale ne maanaam mboolem li nga xamante ne tudd yàlla la loolu du yàq julli comme li nga xam ne noonu la nekkee ci xanaa lay Hanaabila rahmatullah ak li ëpp ci borom xam-xam yi muy Maliki ak Shafi'i ak xanaabilay rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafiyyi rahimahumullah ñoom lool dana yàq julli ci charte maanaam mu nekk loo xamante ne da nga koo wax ngir tontonte ak keneen wala nga wax ko ngir ne jubluwoo ci dara rek maanaam bu boobaa day daal di yàq julli ji euh, moom lay wax maanaam mu ne nag kon ka te mu nekkoon nag Abubakar sayyidna Abubakar radiyallahu anhu laayantafitu doonu toon euh, gestu fii salaati yi ci julleem falamma ba nga xamante ne aksaru aksaru bari nañ nag iltafata ci la daal di gestu maanaam loolu tamit dañ ci xamee ni maanaam gestu nii rek loolu du yàq julli ngir ne euh, loolu moo tax tamit gisoon nañ wuute yi ci borom xam-xam yi wuute woon rahmatullah alayhim ci ne bu fekkente ne maanaam gestu carrément loolu comme ne xanaa bi lay wax rahmatullah alayhim maanaam tourner carrément loxo yeeg tànk yeeg lépp daal di wëlbatiku loolu moom day yàq julli amma su fekkente ne euh, euh, dënn bi rek moom moo tourné maanaam dënn bi ak beneen partie bi yëpp maanaam tourné na nit ki tourné na ba tourné dënn bi nii donte ñaari tànkam yi sax na loolu ci fuqaha maliki rahmatullah alayhim day yàq julli ñi ci des nag maanaam ñu ngi ko jàppee rek ci bopp bi bu du tourné carément maanaam ak dëkk maanaam tourner carrément maanaam bu boobaa ci la ñuy daal di jàpp ne moom lay doog a yàq julli bi gisoon nañu teqantal yi walillahi alhamdu wal minna mu ne summa raja maanaam iltafata mu ne fa iza rek mu daal di gis ne ndekete annabi yenante bi sallallahu alayhi wa sallam fi saff ci sàppe bi fa ashara mu daal di junj jëm ci moom ne ko makaanaka sa place taxawal foofa maanaam moom mooy taxawal fi nga ne rek maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw ba ci sàppe bu njëkk bi mu ne ko def taxawal fi nga ne rek foog fa rafaa ci la yëkkite Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yadayhi ñaari loxoom yi fa hamidallah mu sant yàlla ahanaam imam al-Bukhari rahimahullah maanaam kaddu gi ah, moom moo tax mu indi baatu sant gi maanaam mu ne suma topp rajaa mu daal di dellu si maanaam moom mooy mën ngaa wax boolem yeneen si kar yi ci def maanaam mu daal di sant yàlla donte bokkul ci julli ji comme ñu ko gise woon fa ma topp rajaa mu daal di dellu si alqahqara maanaam delluwaat ginnaaw waraahu mu daal di koy gis wa taqaddama mu daal di waraahu boog ci ginnaawam maanaam summa maanaam qahqara ak waraahu maanaam qahqara mooy dellu ginnaaw maanaam di jël sa tànk di delluwaat eh, ginnaaw maanaam mooy nit ki suy dox di dellu ginnaaw loolu mooy eh, qahqara googu noonu eh, mooy di arrière voilà di dox di arrière voilà marche arrière voilà waraahu wara waraahu ci ginnaawam wa taqaddama mu daal di dëgmal maanaam jëm ci kanam maanaam annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa salla maanaam loolu mooy istixlaaf maanaam moom mooy bu ñuy wuutee bu imam ñëwee mu am beneen imam boo xam ne dafa ñëw mooy imam ratib bi boobaa ñu daal di koy taxawul def mu def def istixlaaf loolu nag ku mel ne al imam al hafiz ibn abdul bar rahimahullah dafa ne loolu jagleeg yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte borom xam-xam yi ci des lu ci ëpp d'accorduñ ci loolu maanaam ne looloo war naa mën a nekk waaye nag ñooñu bëri maanaam waaye du lu nuy def maanaam du loo xamante ne dañ koy di def ku ñëw fekk nit ñi jiite maanaam imam bi mi ngi fi am na ku tàmbalee jiite donte yow yaay imam ratib bi maanaam da bàyyi noonu rek julli ci ginnaaw nit ñi rawatina ne loolu soo ko defee tamit day nekk loo xamante ne lu tumuranke lay doon maanaam loolu yooyu yëpp maanaam bokk na ci waaye daal ci xadis yii ci lañ jëlee masal masailul istixlaaf maanaam imaginer subhaanallah budul woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def na lii kon bu ist maanaam bu problème amee duñ xam na la ñuy remplacer maanaam tey masalan imam bi di julli ba yàgg njàppam teg du xam nan la ñuy def parce que musta am beneen leneen lu xew loolu la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def na ko Seydina Abubakar radiyallahu anhu ci la ñu xamee ne lii mën na nekk maanaam ne beneen imam boo xamante ne dafa dabe maanaam ci imama bi nekkutoon imam bi ci cosaan waaye ñëw na remplacer nekk imam bi loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute hatta ndax nit ki mën na jóge ci imam dellu nekk ma'mum nit jóge ci ma'mum nekk imam et cetera te boo xoolee li ci gën mooy ne lépp mën naa nekk wallahu ta'ala a'lam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko xadis numéro six cent quatre-vingt-quatre dina ko indiwaat xadis numéro dix deux mille six cent quatre-vingt-dix ak sept mille cent quatre-vingt-dix imam Abu Dawud dina ko xadis numéro neuf cent quarante imam an-Nasa'i dina ko xadis numéro sept cent quatre-vingt-quatre ak sept cent quatre-vingt-treize ak mille cent quatre-vingt-trois ak cinq mille quatre cent treize imam Malik dina ko ci Muwatta ci xadis numéro quatre cent cinquante et un imam Ahmad ibn Hanbal dina ko xadis numéro vingt-deux mille huit cent sept vingt-deux mille huit cent seize vingt-deux mille huit cent dix-sept vingt-deux mille huit cent quarante-huit ak vingt-deux mille huit cent soixante-trois kon dinañ gis ne imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam an-Nasa'i ñoom ñoo ko indi ci waa saabu kutubu sitta amma imam at-Tirmidhi imam Muslim imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' muna baabu man samma qawman aw sallama fi as-salati ala ghayrihi muwajahatan wa huwa la ya'lam maanaam baabu buntu man ki nga xamante ne ma man ma ma buntu man ki nga xamante ne sama mu ngi tudd man aw nit aw wala boog sallama muy muy nuyoo wa fi salaati ci julli ala ghayrihi ci keneen mu muwaajahatan ci jàkkaarloo wa huwa te fekk moom laa ya'lamu xamul maanaam mooy xamul ne loolu kenn du ko def maanaam boobaa kooku ana lan moom mooy atteem maanaam su fekkente nit ki dafa ñëw daal euh, Euh, daa di ñëw nuyoo maanaam daa daa di fekk benn waay boo xamante ne moom moo nekk ci maanaam mu nekk ci biir julli gi muy tudd nit waaw ah, yàlla na yàlla may jiw jàmm wala boog yow jàll jàll na may yàlla la yàlla may jàmm wala xeet yu mel noonu wala di tudd ay tur ci biir julli gi ah, ci taaya bi moom moo tax muy daa di wax maanaam Euh, loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi xadis yi nga xam te ne maanaam buntu bi ngir leeral ne su fekkente ne nit ki dafa mën a dafa wax yu mel noonu di tudd ay nit tuur nit maanaam ci biir jullit bi lu bokkut ak nag euh, euh, lu bokkul ak qunut lu bokkul ak ndax ngir ne bu dee qunut loolu dañ koy maye comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gis woon ci xadis Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne yeneen ci sallallahu alayhi wasallam da daan tudd ay tuur nit di leen ñaanal ñenn ñi mu tudd seen tur ngir ñaan seen kaw maanaam loolu gisoon nañ ko waaye bu bokkut ak loolu dañ dafa nekk loo xamante ne maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay wax ne moo tax mu teg ci wa huwa la ya'lam fekk ne waajooju xamut bu boobaa loolu maanaam du yàq julleem looloo tax imam al-Bukhari indi ko di wax loolu waaye bu fekkente nit ki dafa xam nag maanaam munoo di euh, di di di julli di di tudd ay tuuru nit ci kaw maanaam ci kaw maanaam nit terewul nag mën ngay ñaanal nit ci say sujjóot donte ah, gisoon nañu wuute yi nga xam ne ñoo amoon ci ñaan ñaan yooyu ngi nit ki di mën a ñaan eh, ci buy sujjóot ak yooyu maanaam li gën a sàmm moom mooy eh, mu bu dee day dem bay tudd ay tur ak mel noonu mu nekk koo xam te ne daf koy wax ci xelam maanaam mu bañ a nekk loo xam te ne ay ci làmmiñam la koy jëfandikoo donte amaan na tamit doolu du yàq jullem wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab lay haddathana Amr ibn Isa te mooy Abu Usman al-Basri rahimahullahu ta'ala di ad-Dab'i moom di waa Basra rahimahullahu ta'ala moom ci borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhim dañuy lu ci ëpp dañoo wax ne ci siqaat yi la bokk maanaam comme al-imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wax mu ne qaala haddathana euh, Abu Abdus Samad Abdul Aziz ibnu Abdus Samad muy euh, Abdul Aziz ibnu Abdus Samad al-Ami rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la génn àdduna 187 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Husayn ibnu Abdurrahman moom itam euh, moom nag waa Kufa la muy Abul Hudayl Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami di waa Kuufa gane àdduna quarante-troisième année génn àdduna cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Wa'il te moom mooy Shaqiq ibn ibn Salamata al-Asadi di waa Kuufa di siqatul muxadram rahimahullahu ta'ala génn moom it waa Kuufa la Euh, dégg nga moom génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci biir dund bi sallallahu alayhi wasallam benn ci at bu njëkk bi ginnaaw gàddaay bi radiyallahu ta'ala anhu an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mooy Abu Abdurrahman al-Hudhali waa Kufa radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna trente-deuxième jàpp trente-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala mu ne kunna nekkoon nan naqulu daan wax naan at maanaam ta taaya gi maanaam di taaya gi fi salaati ci julli gi maanaam buñu daan def taaya ci biir julli gi nag mu ne wanu sàmmi maanaam maam nga gis ne kon attahiya maanaam attashahud dañ koy wax tamit attahiya maanaam boo xoolee wolof yi bu ñu xoolee baat bi foofu lañ jëlee baatu taaya maanaam nga xam ne li ah, wanu ñuy daal di julli ñu ñuy tudd ah, wa wa tudd wayu sallimu te muy nuyoo naa leen nañu alaa baadin ci ñeneen ñi maanaam ñenn ñi di di nuyu ñeneen ñi ah waaw diw de yàlla na am jàmm keneen ki naan ko yow de yàlla na am jàmm wala yu mel noonu hmm, assalaamu alayka ya fulaan wala assalaamu ala fulaan wa fulaan comme niñ ko gisoo maanaam <coughs> nga xamante dañ daan wax ah, assalaamu ala jibril assalaamu ala mikail assalaamu ala taala ah, maanaam dañ daan wax assalaamu ala allah assalaamu naan inna allaha huwa salaam yàlla mooy assalaam maanaam kon moom kenn du wax lool léegi nag jarul ngeen di wax naan ay asalaamaaleykum maanaam ku nekk ngeen tudd ko di guddal liste bi maanaam gis nga mbir mi lu am am solo la maanaam tey fi mu toll euh, bu ñu ñaa maanaam ñaanalaate maanaam tey bu fekkente ne masalan way daw yi maanaam tey bu de ngay tudd euh, diw sangam sa maam diw sama baay diw ah, sa ndijaay diw ah, sa jarbaat diw wala yëpp nga leen tudd yooyu ayul de ayul waaye xaqiqatan matu ko maanaam fi mu toll boo ñaanalee jullit ñëpp ñoom buñ dee ay jullit daan dugg ci biir maanaam fi mu toll loolu daanaka moo gën a woyof te moo gën a yomb dégg nga maanaam ñoom gis nga mu ne kon mu ne ba muy wax naan fa moo tax fa sami'a mu daa di koy dégg moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne maanaam la fait que mu dégg ko tew ba mu leen jàngalee lan leen jàngal waxu leen ni reprendre leen seen julli loolu mooy dëgëral mooy li tax imam al-Bukhari indi ko fii rahimahullah mooy ne xamul ne loolu buñ ko def maanaam kon loolu mu ne ko nag yenente bi ne leen faqulu wax leen at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jeex na boo leen dee taaya wax leen lii rek maanaam gisoon nañ nag wuute yi nga xam ne ñoom ñoo am ci maanaam xeetu taawe yi bi ñu tollee ci euh, kitaabul azan ci abwaabu sifati salaa maanaam ñu ne leen wax leen at-tahiyaatu boolem xeetu nuyoo yi nga xamante ne moom mooy xeeti waxin yu rafet yi nga xam ne moom yëpp lillaahi ñeel na buur yàlla wat salawaatu julli yi yëpp yàllaa ko moom wat tayyibaatu yu sell yi tamit lépp yàllaa ko moom assalaamu aleyka maanaam yàlla na nga am jàmm ayyuhan nabi yow yi yenante bi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi ak maanaam yërmandeeg yàlla wa barakaatuhu ak ci barke mi yëpp yàlla na ko am maanaam loolu kon moom mooy nuyu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam lii tamit dalil la buy wane ni maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak foo mën a nekk bu fekkente ne yaa ngi julli wax ko maanaam mi ngi jàkkaarloog yow mu ne assalaamu alayna maanaam julli eh, maanaam jàmm nag yàlla nekk ci ñun waaye wa ala ibadillahi maanaam ñun ñuy teew ñii waaye wa ala ibadillahi ak ci jaamu yàlla ak yu as-salihin ñu sellu ñu maanaam ashhadu maa ngi seede gëm dëggal wóoru am ne laa ilaha illa amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg laa ilaha illa amul benn buur boo xam ne jaamu ga dana jariñ ñàkk ga jaamu gay lore laa ilaha illa amul kenn koo xamante ne am na àq ci bi ñu digal ñuy def wala mu tere ñuy bàyyi ci lu ñu joyal illa ku dul buur yàlla wa ashhadu maa ngi gëm dëggal seede wóolu an na ne muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu ak ndawam la fa mu ne ko mu tekki ne sallallahu alayhi wa sallam ne fa innakum naka yéen iza fa'altum boo leen defee zalika lii faqad sallamtum na ngeen xam ne nuyu ngeen ala kulli abdin ci bépp jaam lillahi boobu ñeel yàlla saalihin boo xamante ne ku sell la fi samaa bu nekk ci asamaan wal ard ak suuf si jeex na soo leen ko defee fu waaye nit ku sell nekk ci asamaan sa suuf si ku ni di ku baax rek ku ab jaam jaam boobu nag ajuñu ko sax mu nekk nit maanaam loolu moo tax mu ne mu fu a nekk ci asamaan suuf si maanaam malaaka yi dañu dugg ci biir ñëpp ku baax lu baax ñëpp ñu ngi dugg ci biir maanaam nuyu ngeen leen kon day gis ne lii day dëgëral li ñu wax léegi nii maanaam au lieu nga nekk fi jël sa liste bu kilométrique maanaam bàjjan diw euh, sëriñ daw kii euh, sama kii diw euh, sama yooyu yëpp liste bi gudd lool waxuñu ne aay nga de mais li ko gën a yomb te gën koo matale mat gën koo matale te gën maanaam mooy nga ñaanal yàlla gën jullit ñëpp yërëm leen maanaam lépp looy ñaan nga ñaanal ko jullit ñëpp ñoom bu dee ay jullit lañ daan duggaale ci biir loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a woyof te gën a matale maanaam te it mooy lii tamit boo ko waxee ñii di dund ci biir jullit ñi ak ñi génn àdduna ci biir jullit ñëpp dañ ci daal di duggaale ci nit ñu baax ñëpp dañuy daal di duggaale ci lii maanaam loolu nag maanaam moo tax wax ji waxu yeneen ci bi la mm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du waxu kenn comme ni nga xam ne loolu lañ ko gisee nii wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko hadith numéro huit cent trente et un huit cent trente-cinq imam euh, dina ko indiwaat hadith numéro six mille deux cent trente six mille deux cent six mille trois cent vingt-huit ak sept mille trois cent quatre-vingt-un imam Muslim indi na imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro neuf cent soixante-huit imam At-Tirmidhi indi ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-neuf ak mille cent cinq imam An-Nasa'i indi na ko lu bari ka euh, imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro huit cent quatre-vingt-dix-neuf ak mille huit cent quatre-vingt-douze imam Ahmad ibn Hanbal moom tamit lu bari ko indi kon dinañ gis ne waa sitta ñu bun baabun mooy de at-tafsiqu Euh, maanaam tàcc wala fettasu luñ ne saa ñeen la jigéen ñi maanaam ñoom ñooy man di fettasu ci biir julli gi wala boobu ñu tàcc wala ñu dóor seen lupp yi maanaam ngir yëgle ne ah, ah waaw maanaam kon lool li ñuy tekki moom mooy ni jigéen ñi duñu ñu duñu ñu du ñu wax ci kaw du ñu sàbbaal su fekkee ne du ñu sàbbaal xatta sàbbaal bi duñ ko def ci kaw bu ñuy jàng alxuraan duñ ko def ci kaw nan lañ mën a nekkee imam maanaam loolu Euh, maanaam loolu ñaari nit ñu kallu duñu wutee ci maanaam masala boobu euh, beneen bi nga xamante ne tamit loolu wax maanaam mooy ne góor ñi dafa am lu ñu jagoo jigéen ñi am lu ñu jagoo loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi di leeral ne maanaam dafa am teqale diggante góor ñi ak jigéen ñi ci ni nga xamante ne noonu la ñuy def maanaam loolu moom moo tax jigéen bi su fekkente ne moom moo ko tey wax ca kaw maanaam daal di tudd maanaam comme yu demee loolu day daal di yàq julleem maanaam comme maanaam comme ni nga xamante ne noonu la leera donte am na yenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xamante ne dañuy wax ne su fekkee day jàng alxuraan ci kaw mais ni que moom kese kese moo nekk loolu xëy na du mun du yàq julleem waaye wax jooju wax ju beru la maanaam wax la joo xamante ne boo ak wax bi nga xamante ne moom mooy bi gën a siiw wallahu a'lam mun a qaala bi isnad mutasil fi wal kitab li haddathana ali ibn abdullah te moom mooy ibnul madini hayatul wadi abul hasan as-sa'di al-basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën gane àdduna cent soixante-et-unième année génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Sufyaan moom mooy ibnu Uyayna ibnu Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al Kufi rahimahullahu taala nekk Makki tamit rahimahullahu taala gane àdduna cent septième année génn àdduna ci weeru rajab bi ñu ne ci cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana az-Zuhri te moom al imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata ah, ibn Kilab di ah, az-Zuhri Aboubacar al-Madani rahimahullahu ta'ala gane àdduna cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Salama te moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri wa tey euh, maanaam ibn euh, Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith maanaam foofu la bokkee ak imam az-Zuhri wala moom ci al-Harith boobu lañ bokkee ci membre maanaam Abu euh, Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn Harith maanaam voilà voilà ibnu Zuhrata ibnu Kilaab ibnu Murrata ibnu Lu'ay ibnu Ghalib dégg nga euh, di mbokk yenente bi kon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon moom euh, Abu Salamat di ibnu Abdurrahman ibnu Awf radiyallahu ta'ala maanaam bokk ci fuqaha u sab'a ci benn ci wax ci kan mooy juróom ñaareelu fuqaha sabay moom mi ngi génn àdduna ci quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abi Hurayra mooy sayyidina Abdurrahman ibn Saxr daw dawsi radiyallahu ta'ala anhu moom euh, génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa moom mu ne at-tasbiihu sàbbaale lir-rijaali ñeel na góor ñi maanaam kon góor ñi ñooy di sàbbaal wa tasfiiqu maanaam tàccu yi wala fettasu yi wala dóor seen yaram maanaam ngir yëgle loolu lim ne sax ñun ne jigéen ñi maanaam moo tax kon góor su fekkente ne imaamam dafa juum dafa naan ko am amma jigéen su imaamam juumee du ko wax subhaanallah day day day fittasu wala mu tàccu wala mu dóor loxoom maanaam yooyu kon lool moom mooy li nga xamante ne moom lay def ngir yëgle ne euh, imaam bi imaam euh, yow da ngaa juum wala boog ñu koy woo moom loolu lay def mais góor itam buñ koy woo du def nii de danaan subhaanallah maanaam ngir yëg ne nit ñi day julli maanaam loolu kon moo loolu moom moo tax li mu waxee ne ak tasbihu sabbal lil rijaali ñeel na góor ñi mooy ne kon góor ñi rek ñoo war a def lii mu ne ak tasfiqu maanaam tasfiq boobu mooy fettasuji wala tàcc bi lil lil lil nisaa yi ñeel na jigéen ñi mooy ne jigéen ñi dong tamit ñoom ñoo war a def loolee xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim indi ko xadis numéro 422 moom itam benn yoon la ko indi imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 939 ak 944 ak 2174 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 369 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1207 ba 1210 euh, yooyu yëpp la ko indi imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1034 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko lu Euh, dañ gis ne kon hadith bi waa ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp euh, indi nañ ko rahmatullahi alal jamii li ñu fàtte woon wax moom mooy hadith sayyidina Sahl ibn Sa'd bi radiyallahu ta'ala anhu mooy bi ñu romb boobu imaam al-Bukhari daf ko wéetoo walif imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Yahyaa te moom mooy Ja'far ibnu A'yun moom Abu Zakariyaa al-Azdi al-Baariqi moom al-Bikandi rahimahullahu ta'aala moom euh, mi ngi génn àdduna deux cent quarante-troisième bi i sëriñu imaam al-Buxaari kese la maanaam rahimahullahu ta'aala maanaam Euh, kon euh, moom ci afraadul Buxaari la mun a qaala axbarana Waaki' moom mooy ibnul Jarraah al-Kufi rahimahullahu ta'ala ar-Ru'aasi Abu Sufyaan mooy daa xantam Abu Sufyaan ar-Ru'aasi al-Kufi di Asbahaani moom tamit waaw Asbahaani an-Naysaabuuri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane àdduna cent vingt-septième année génn àdduna cent quatre-vingt-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Sufyaan te moom mooy ibnu Sa'iid ibnu Masruuq ibnu Sawr as-Sawri rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Kufi di waa Kufa di seen imam rahimahullahu ta'ala gane àdduna 97 ane génn àdduna 161 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Abi Hazim gis nañ ko léegi mooy Salama ibn Dinar an Sahl ibn Sa'd tam mooy as-Sa'idi abu Abul Abbas radiyallahu ta'ala an sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne at-tasbihu sabbal lir-rijal neen la góor ñi kese wa tasbihu te mooy comme li ma wax boobu hal tadruna ma tasbih wala hal tadruna ma tasbih huwa tafsiq maanaam kon mooy tàcc fettatu yooyu ak yooyu maanaam kon lin nisaa ñeel na jigéen ñi hadith bii ni imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inna hadith numéro 684 maanaam li wuute hadith bi ak hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu moom mooy benn mooy tafsiqu la jëfandikoo loolu mooy benn beneen bi ci def mooy li leen wuute ne mooy ne maanaam li tax hadith bii bu Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala ñu ne imaam al-Bukhari fii rek la ko indi te xadisu e, Seydina Sahl ibn Sa'd as bi radiyallahu anhu maanaam lu tax bokkuñu mooy ne xadis dañ koy compter ci saxaaba voilà loolu moom moo tax kon nga kon imaam al-Bukhari dafa xadis numéro 684 dana ko indiwaat 1218 1234 2690 ak 7100 90 imam Muslim na ko xadis numéro 421 imam Abu Dawud na ko xadis numéro 940 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro sept cent quatre-vingt-quatre sept cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-trois ak cinq mille quatre cent treize imam Ibn Maaja na ko hadith numéro mille trente-cinq imaamu Maalik na ko hadith numéro quatre cent cinquante et un imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro deux mille huit cent un deux mille non vingt-deux mille huit cent un vingt-deux mille huit cent sept vingt-deux mille huit cent seize vingt-deux mille huit cent dix-sept 22 845 22 846 ak 22 863 kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imaam at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu man raja'a al-qahqara fi salaatihi aw taqaddama bi amrin yanzilu bihi maanaam moom mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne raja'a dafa deewul al-qahqara ci ginnaaw maanaam di dellu ginnaaw fi salaatin ci biir julli aw wala boog taqaddama mu daal di dëgmal maanaam daal di dox jëm ca kanam maanaam bi am ri ngir mbir boo xamante ne yanzilu wàcc na bi ci moom maanaam ngir ak xew-xew maanaam mu nekk ci biir julli gi di delluwaat ginnaaw ba naka noonu muy dem ci kanam ngir ni dafa am lu xew dafa soxlaa dellu ginnaaw wala boog mu soxlaa dem ci kanam ngir ne léeg-léeg nga nekk ci sàppe boo xamante ne dangay ngay soxla dem ci kanam maanaam gën a avancé maanaam boo bëggee boo maanaam boo boo jóg da ngay soxla maanaam boo jóg nga avancé masalan tey bu fekkente ne minute su may jullee miir bi nii la demee tey su ma bëggee sujjóot wala surtout bu ma bëggee roko damay avancé tuuti parce que su ma ko defut du ma ko man ma da ngay sànnee ko maanaam ngir ne miir bi mun <laughs> sa sajul la naka noonu tamit su fekkente ne tamit masalan léeg-léeg ma daa war a julli ah, mbir mi jege ñoo xam dana maam su may sujjóot masalan foog damay dellu ginnaaw ngir mën a sujjóot wala boog bu ma bëggee jóg ci sujjóot gi foog ma ma ma ginnaw ginnaaw tuuti ngir mën a jog ak yeneen ak yeneen yu mel noonu loolu rek nag mu am imaam al-Bukhari kon rahimahullahu taala euh, dafa indi euh, hadith bi euh, di leeral loolu mu ne rawaahu Sahl maanaam sayyidina Sahl ibn Sa'd anhu solo na ko an an jëli ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa muy xadis bi ñu romboon léegi maanaam bi nga xamante ne euh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu dafa daal delluwaat ginnaaw ah dox euh, daal di maanaam muy na fa rafa Abubakar yadayhi fa hamidallah thumma raja'al qahqara waraahu maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa euh, dafa dégg wane maanaam delluwaat ginnaaw naka noonu li mu ne nag ci yeneen bi la ko jëlee sallallahu alayhi wa moom mooy soit mooy ñaari benn ci ñaari mbir yi mooy bu njëkk bi moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf koo fekke la fait mu fekke ko saxal ko loolu mooy wane ne dellu na maanaam ne kon loolu soloo nañ ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci loo xamante ne sunnatu taqririyya la maanaam mooy sunna bu mu saxal beneen bi ci def moom mooy euh, beneen bi maanaam euh, aw taqaddama fi mu ne wala book mu daal di jëm ci kanam loolu tamit soloo na ko ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme fekkoon na ko ci sàppe bi moom itam mu mu daal di joxoñ Seydina Abubakar radiyallahu anhu junj ko rek ne ko taxawal sa place Seydina Abubakar radiyallahu anhu terewu koo dellu ginnaaw maanaam moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ci kanam ngir mën a yëggale julli gi loolu tamit day tegtale ne maanaam nekkoon Seydina Salim mu Saad radiyallahu ta'ala anhu toxal maanaam solo na ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa uh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy ne euh, Sayyidna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu solo na tamit hadith bi nga xam ne gisoon nañ ko ci kitaabul jumaa fi nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéegoon ci kaw minbar bi doon fa jullee loolu tamit romboon nañ ko ci kitaabul jumaa bi amaan maanaam kon mu nekk kon ñaar yooyu yëpp nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bi muy nekkee ci kaw minbar bi nga xamante ne bu day après day wàcc euh, euh, su jóot daal di yéegaat bu bë maanaam taxawaat maanaam boobu tamit euh, romboon nañ ko bu boobaa loolu muy tegtale ne su fekkente ne kon nit ki julli julli yu mel noonu maanaam bu fekkente ne dafa am circonstance bu tax ah fi muy jullee moo mel noonu bu boobaa loolu day daal di mën a euh, doxalee noonu wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana Bishr ibn Muhammad te mooy al-Marwazi Abu Muhammad as-Saxtiyaani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génnaat na deux cent vingt-quatrième année ginnaaw euh, gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam mu ne qaala axbarana Abdullah te moom mooy ibnu al-Mubaarak ibnu Waadih al-Marwazi al-Hanzali al-Marwazi rahimahullahu ta'ala euh, muy Abu Abdurrahman al-Hanzali at-Tamimi moom euh, di waa Xuraasaan waa Marwa euh, génn gane àdduna cent dix-huitième année génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala Yuunus mu ne qaala haddasanaa maanaam qaala Yuunus mu Yuunus mu Yaziid al-Ayli rahimahullahu ta'aala muy Abu Yaziid al-Misri moom al-Ayli moom génn àdduna cent cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala mu ne qaala Zuhri moom az-Zuhri moom moo wax mooy wax gis nañ ko léegi mu ne qaala axbarani anas ibn malik mooy ibn nadr ibn damdam al ansari radiyallahu ta'ala anhu mooy dul uzunayn abu hamza al madani thumma al basri radiyallahu ta'ala anhu gane adna maam gën gane adna fukki at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën adna quatre-vingt-dix jàpp quatre-vingt-treize ana ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne anna al muslimuna naka way naka juli ñi bay na diggante bi nga xam ne hum ñoom fil fajari ñi ngi ci bisub fa ci fajar ñi ngi julli julli fajar yawmal isnayni bisub altine wa abubakar fekk sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yusalli bi moom mu ngi leen di jiiti di julli fa faji fa faji ahumu bett leen annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kat dëgg-dëgg la mu def mooy kasafa dafa wuññi sittura hujj maanaam sittura rido hijrati Euh, néegu euh, maanaam euh, apartement Aisha sayyidatuna Aisha radiyallahu anha fa nazara mu daal di xool ilayhim jëm ci ñoom waxum fekk ñoom fu foofu ñu ngay sàppe fa tabassama maanaam mu daal di muñ yadhaku daal di ree maanaam xool gis ne ah gaa yi daal mën nañoo def lii maanaam nekkate mën nañoo dem di julli loolu kon nit ñi maanaam mu ne ñoom bu ñu jullee mën nañoo julleendoo lépp dox lépp baax mooy mën nañu defandoo lépp waaye fekk mëna bu ñoo julleendoo lépp dox lépp baax sàppe yi bi baax lépp dox bu dee mënuñoo defandoo lool moom mooy seeboo les tombé maanaam mënaguñoo defandoo dara dégg nga mu nekkoon nag fa nazara mu daal moom yonent bi sallallahu alayhi na euh, euh, fa nakasa mu dellu na Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu anhu bay aqibayhi ci ay ginnaawam maa ngi gis Seydina Abubakar radiyallahu anhu dellu ginnaaw kon nga gis ne am na lu xew moo tax mu dellu ginnaaw te loolu kon ci biir julli ji day daal ma mën a nekk mu ne wa na mu daal di njort anna rasulallahi naka ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam yuridu dafa nam an yaxruja ci génn la salaat jëm ci julli wa hum wa hamma mu daal di ñëbit al muslimuna euh, jullit ñi an yaftatinu ci ñu fitna maanaam ci fitna dal leen maanaam ñu xaw tuuti fitna dal leen loolu lay teg maanaam mooy fii salaatin ci seen julli faraxan ngir mu bit maanaam mooy dañu di maanaam dafa seen loolu lañ jublu maanaam man faraxal ñu dëkk bin nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam seen ak jamono ji nga xam ne ra'awhu ñoom lañ ko gis far ashara mu daal di junj bi yadihi moom ci loxoom moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam an ne atti mu mottali leen tumma sof nag daxala mu daal dugg al hujrata ci néeg ba wa arxa mu daal di wàcce wax assitra rido ba watu fii mu daal di génn adduna laqatu sallallahu alayhi wasallam zalika al yawm boobu la bis kon loolu maanaam mooy ni sayyidna Abubakar radiyallahu anhu delluwaatee ginnaaw noonu Hmm? loolu la doon wax te dellu ginnaaw gi moo jëm ci kanam ñoo tolloo ngir ne mouvement bi rek moom mooy li nga xamante ne moom mooy li mata bàyyi xel wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari ni na ko hadith numéro six cent quatre-vingt ak six cent quatre-vingt quatre cent quarante-huit imam Muslim in na ko hadith numéro quatre cent dix-neuf ñaari yoon imam an-Nasa'i in na ko hadith numéro mille huit cent trente un imam Ibn Majah in na ko hadith Euh, vingt-quatre imam Ahmad ibn Hanbal ni ko hadith numéro douze mille soixante-douze douze mille six cent soixante-six treize mille euh, vingt-huit treize mille quatre-vingt-treize ak deux cent quatre comme ni gis ne euh, waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom def imam Abu Dawud ak imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jami' bunt bii nga xamante ne nag ci lay jëm maanaam bunt la boo xamante ne Euh, mu ne euh, euh, mu ne man mën nañ ko gis baabul buntu bii mu ngi ne daat bu woowee al ummu ndey ji wala daxaat iza daatul ummu wala daxaat salaat iza daat su woowee al ummu ndey ji wala daxaat doom fi salaat ci biir julli maanaam ci sa biir julli bu fekkente ne julli gi julli farata la li nga xamante ne moom mooy li jaadu mooy buñ la woowee nga wax subhaanallah maanaam ngir yëglu comme li nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon wala boog nga daal di fettasu bu fekkente ne euh, jigéen la wala boog nga daal di dóor maanaam euh, tàcc wala yu mel noonu amal bu fekkente ne nag tey da ngaa euh, ku ku li ki lay woo sa wayjur la bu dee wayjur wu góor ci biir julli gi boobaa yow da nga yëgle noonu rek maanaam waaye ala kulli xaal doo dagg julli gi naka noonu yelloowul itam ñu dagg julli gi su fekkente ne wayjur yi nga xamante ne moom moo la itam euh, mooy maanaam euh, jigéen la te bu fekkente ne maanaam moom mooy bu la buñ la woowee soo wuyoo da ngay daal di euh, lo lo lo da ngay yàq julli gi. maanaam soo wuyu woon na ko wuyu naa da daal di yàq julli gi su fekkente ne wuyuwuloo nag julli gi day daal di mën a continuer waaye loolu day dëgëral ne su fekkente léegi nag euh, ñaari maanaam mbir mi mbir mi wuuteel borom xam-xam yi rahmatullahi dañ cee am maanaam seen biir noonu rek ndax da nga jar na nga dagg ko waaw wala déet su rawatina su fekkente ne sa yaay moo la woo ndax da koo war a dagg waaw wala déet su dee da ngay wér xam na ko maanaam moom mooy bu dee sa mooy wax ak yow wala sa jëkkër wala sa papa maanaam boobaa dangay ngay wuyu ah, bu dee keneen la doo wuyu maanaam ci ci ci biir euh, ci biir bu dee wérd la waaye ndax bu dee julli loolu lay doon loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute te li gën a dëgër moom mooy ne xattaa loolu doo wuyu lenn rek nga mën a def moom mooy nga gaawal julli gi parce que julli gi xàqu borom bi subhaanahu wa taala moom moo ëpp doole xàqu keneen ku mën a doon waaye muy wax tamit ne bu fekkente ne nag par contre julli gi di julli naafila la da ngay wax assalaamu alaykum maanaam da ngay sëlmal nga daal di dem julli maanaam mooy ne julli gi du julli farata julli gii ñuy wax fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi muy wax fii mooy ne julli naafila loolu ci ngay daggee sa julli mais xataa ndax julli moom mooy li ëpp doole lépp ci sa borom subhaanahu wa taala ngay waxal maanaam bu beneen bi ci def tamit moom mooy am na boroom xam-xam yi rahmatullah ñoo xam ne dañoo indi teqantal maanaam mooy su fekkente ne julli gi dañoo nekk ci waxtu woo xamante ne euh, euh, maanaam waxtu wi day jeex maanaam yow bu dee julli farata la waxtu wi day jeex bu boobaa doo doo wa maanaam wax yi lii la dafa am wax joo xamante ne dane bu fekkente ne wayjur bi wayjur wu góor la maanaam ak wayjur wu jigéen maanaam ñaar yépp ci yem bu boobaa bu julli booy julli da nga koy dagg beneen bi ci des moom mooy ne bu boobaa da ngay wax asalaamaaleykum maanaam doo ñëw rek ñu wuyu la nga ne la bayka noonu déedéet daal di sëlmal doo nga dem wuyu beneen bi ci des moom mooy bu dee julli gu julli farata wala julli naafila la foofu la tekkantal gi di nekk bu boobaa amul tekkantal diggante wayjuru góor ak wayjuru jigéen maanaam mooy ngir ne julli gi julli naafila la da ngay daal di wax asalaamaaleykum sëlmal dem wuyu ji beneen bi ci def nag mooy teqale diggante wayjur wu góor ak wayjur wu jigéen wayjur wu gu jigéen bi bu dee moom la bu da ngay euh, da ngay da ngay wuyu maanaam da ngay sëlmal nga wuyu bu dee wayjur wu góor yi doo sëlmal da ngay continuer soo paree nga wuyu maanaam foofu dañoo teqale diggante wayjur wu jigéen ak wayjur góor ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak comme ni ko alxuraan di waxe dafa teqale xàq yi nga xam ne ñoo nekk diggante wayjur wu góor ak wayjur wu jigéen wayjur wu jigéen la gën a jox xàq ci kaw wayjur wu góor waaye nag mu am benn mbir moo xamante ne moom mooy lu mat a leeral mooy su fekkente ne waxtu wi maanaam jamono ji julli bi heure bi mooy euh, farata boo xamante ne farata la maanaam mooy ne par exemple nga julli tàkkusaan jot wala boog te heure bi boo demee wuyu ji maanaam heure bi mu ngi nii di waaj di jeex maanaam yow amoo lu ci def julli gi rek nga mën a def boobaa daa iman teq kale amu ci maanaam julli gi da koy da koy mottali maanaam mooy. nga sa masalan euh, bu ma bu ma wuyu ji tàkkusaan bi day jot bu boobaa da koy daal di mottale li gën a dëgër nag ci wax ji mooy doo dagg julli gi ala kulli xaalim ngir ne julli gi moom mooy li ëpp doole mboolem lu dul julli rawatina bu dee julli gi julli farata bu dee julli farata la koy def daa iman abadan maanaam julli su jotee te loolu boobaa day taxaw maanaam mi mi ngi mel ni julli jot na sa way jur yónni la feneen ne la demal defal def dafa ji loolu daa iman da julli maanaam ba pare nga doog a dox ci soxla ji su fekkente ne waxtu wi mayewu ko su ko waxtu wi mayee nag te tàmbaleekoo julli da ngay dem nga dox ji lim la wax nga doog a ñëw julli su fekkente ne waxtu wi c'est partagé maanaam wóoru la bu boobaa da ngay julli ba pare doog a dem ngir ne julli gi moo gën a nekk àq ci sa kaw maanaam moo tax ak kum mën a doon mënu la tere nga julli julli moom kenn mënu la koo xañ te it kenn warulu koo daggaloo ak kooku kum mu mën a doon wallahu a'lam dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi wa qaala laysu ibnu saad muy ibnu abdurrahman uh, al fahmi wax ji maanaam imam al buxaari rahimahullahu taala daf koo taxliq maanaam hadith bi mu'allaq la imam al-Isma'ili euh, jokkale na ko ci Asim ibn Ali maanaam bi nga xamante ne moom sëriñu imam Bukhari la rahimahullahu ta'ala maanaam an al-Layth euh, dégg nga mu ne euh, qaala haddathani Ja'far ibnu Rabi'a te moom mooy ibnu Sharahbil ibnu Hasanat al-Kindi Euh, muy Abu Sharahbil muy euh, al-Kindi di waa Misr rahimahullahu ta'ala génn àdduna 132e jàpp 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Abdurrahman ibn Hurmuz te moom al-A'raj maanaam euh, gën a siiwee al-A'raj Abu Dawud wala Abu Hazim wala Abu Muhammad ah, rahimahullahu ta'ala di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala Rasulullah mu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne naadat woona imra'atun ab jigéen ibnaha doomam wa huwa te moom fii sawma'atin mi ngi ci place ba muy jaamoo yàlla ah xaalaat mu ne ko yaa Jurayju yow Jurayju maanaam xadiisu Jurayju bi maanaam bu siiwee mooy moom la ñuy wax Jurayju ar-raahib Jurayju ar maanaam nga xamante ne genre rabbin yooyu la woon benn ku jaamu jaamukat yàlla bu mag la woon euh, dégg nga mu ne xaala mu ne ko allahumma mu ne buur yàlla yow buur yàlla mi ci tuuri rafet rek melo yëkkati ummi waaye sama ndey laa war a wuy wa salaati wala wax sama julli maa maa ngi ci sama biir waaye sama yaay woona maa ngi ci biir julli gi lu may def hmm. wa maanaam e, qaalat nee na mu daal di koy woowati ne koy yaa yaa Jurayju ay e, yow Jurayju maanaam woo Jurayju mun kaala mu ne ko allahumma yow buur yàlla mi turi rafet rek melo yëkkati ummi sama day laay war a wuy wa salaati wala book sama julli gay qaalat mu waxat kon ni ko yaa Jurayju yow Jurayju mu qaala mu ne mu ne allahumma yow buur yàlla mi turi rafet rek melo yëkkati ummi sama day laay ju wala sala wa salaati e, wala boog sama sama ah Euh, sama sama julli laa war maam lii day wane doole gi ndey am ci kaw ci kaw doom yi maanaam ngir ne xatta moom rek mooy ki nga xamante ne ndax julli mënef na koo dagg moom la borom xam di wuute ndax julli farata mënef na koo dagg waaw wala déet maanaam rek la maanaam te loolu day tegtale maanaam doole gi nga xamante ne moom la ndey am ci kaw maanaam ci kaw doom yi mu ne xaalat mu ne ko allahumma yow buur yàlla mi tur yi rafet ak ñoo la yékkati ko laa yamutu bu mu dee mukk mu maanaam bu mu faat moom juree jëm xatta ba te yanzura mu daal di xool maanaam mu daal di gis fii wajhil mayamis ci ji ci xar kanamu jigéen ñu kàccoor ñi maanaam maanaam mooy mu gis dëgg dëgg jigéen du kàccoor nu mel maanaam loolu tamit maanaam dañuy gis ne kii euh, lii tamit day dinañ ko dinañ ko gis ci kanam maanaam dinañ gis ne way juru suy ñaanal doomam na ko ñaan rek lu baax maanaam ak lu mënti xew na ko ñaanal lu baax waaye wax dëgg yàlla woo nañ la ko wax dëgg yàlla jarul ñaan gu mel nii maanaam loolu tamit maanaam <laughs> waaye malgré loolu <coughs> ànd ak loolu yëpp dangay ngay gis ni nga xamante ne noonu la hadith bi euh, noonu noonu la ko yen maanaam noonu loolu moom mooy li ni ni ñaan nga nangoo <coughs> imaginer bu ko ñaanaloon lu baax maanaam naka lay naka lay amee effet ci moom loolu moom moo tax képp kuy ñaanal sa doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu tere ko maanaam ngay ñaanal sa doom di ko ñaan di ñaan di wax ci moom lu bon maanaam ngir ne comme ni mu wax rek xamuloo kañ lay nangu bu ko defee mbir mu topp ko daan daanaka dundam yépp maanaam loolu nag moo tax muy bàyyi muy wayjur muy keneen ak keneen maanaam loolu dafa nekk bokkul ci jikkoy nit ñu baax ni muy muulu sa sa doom muulu nit rek de manière générale comme li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam la aanu wa siddiqun la la tamihan yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la xam sayyidina Abubakar radiyallahu anhu di rëbb nit ñi ba pare nekk siddiq nitu yàlla bu mag ñaar yii du ñu daje maanaam mu ñu noo daje ci benn jëmm maanaam loolu lu mat a bàyyi xel voilà maanaam moo tax foo fekk koo xamante ne dafa bari lu muy ñaan diw yàlla na ko yàlla def nangam diw yàlla na ko maanaam ba pare muy lu bon maanaam yàlla na ko yàlla alak diw yàlla na koy nangam diw yàlla na yàqule diw yàlla maanaam ngir ne saa yu meree rek dana wax yu mel noonu xataa ne li tax mu mer sax ci buntu sharia la kooku lool mandarga bu leer buy wane ni kooku yëggul maqama siddiqi ñaar yooyu du ñu daje ci làmmiñu nit waaw dégg nga nee na <coughs> nee wakaanat mu daal nekk hmm? euh, maanaam mu mu mu daal di nekk tawi di di di dem ilaa fawmaatihi euh, ci euh, euh, fa muy jaamoo yàlla raayatun ab sàmmkat boo xamante ne taraa daan na sàmm alxanama alxanama ay jur gàtt gi fa waladat mu daal am doom ah doom joo xamante ne xamuñu baayam dégg ndaw sax da daan ñëw ci moom fa muy ci xur wa mu ne daan fa jaamu yàlla mu ñëw fekk ko fa fekk comme daf fa daan ñëw daa di am dalaan jaar ko tee mi mu te da daan ñëw ba foofa mu am doom nag doom yoo xam ne xamuñu baayam <laughs> faqila lahaa ñu ne ko mim man ana ci kan haadal walad la doom ji jóge maanaam doom ji ci kan la jóge qaalat ndaw sa ne min Jurayj ci Jurayj la jóge de maanaam yàq na der ba tuuma gu tollu noonu maanaam tuuma yi yëpp bi ci gën a garaaw mooy nga tuumaal nit lu mel noonu parce que rawatina bu dee mënuñu koo vérifier parce que wax ji dalay lay topp daa iman même bu dul dëgg nit ñi daañ ko gëm parce que dañ naan ndaw si amul intérêt ci wax bi maanaam tuuma yi gën a garaw yi gën a bon yi gën a doywaat mooy yi jigéen ñi di tuumaal góor parce que yooyu noonu yooyu maanaam yàq deru nit nit mënoo yàq deram surtout nit ku baax jaamu ko fi yàlla mënoo yàq deram lu ëpp jigéen ñëw ne kii moom sama doom ji ci moom la jóge walla boo wax ci moom loo xamante ne xeet yu mel noonu la maanaam moo tax li gën a mën a nit ku sell mooy mu bëri ay jaar-jaar ak ay jigéen loo wala mu am ay jaar-jaar ak jigéen moom xattaa bu dee kenn la jaar-jaar boo xamante ne jaaruwul loolu moom day yàq carrément réputation moom xattaa <coughs> bu ñu yëggul ci niveau bii nii maanaam bu dee sax yëgguñu ci niveau bii nii mais la ci fekk ñu xam ne da ngay cokkaat xale yu jigéen ñi wala yu mel noonu rek loolu rek doy na pour wane ni waa ji dafa dëng et mënta boole entre mel noonu ak nekk nit yàlla dégg nga mu ne xaalat hmm? mu daal di wax ne kon min duréy mu ne nazala dafa jóge min saw ma ati ci fa muy doon jaamu yàlla ci kaw ci ah? foofu la jóge rek ka daal ñëw dégg nga séq ak man <coughs> waaw la ñëwee gaa yëpp ñëw ñu ko asaay ah, aywa waxal ci lii waay qaala Jurayj nee na Jurayj ne ayna haadihi ana ki nga xam ne allati kooku allati ki nga xam ne <coughs> tazamu moom moo wax ney an ne wala daxaa doomam ji lii ñeel na ma hmm? dégg nga ba mu waxee loolu ah waaw ana ki nga xamante ne moom moo nekkoon moom moo moom moo wax ne ah, doom ji ci moom man mii la jóge xaala mu ne ko yaa baabuus e eh, yow gone gi yow liir bi <coughs> man abuka kuy <coughs> kuy sa xaala <coughs> bi daal di tontu ne raa'il xanam xanaa kay sàmm maanaam ka daan sàmm gétt gi kooku dee maanaam beneen sàmmkat la ka daan sàmm gàtt bi maanaam ci la setale dara moo tax kii bokk na ci ñi nga xamante ne ay xale fukki xale ak juróom yi nga xamante ne wax na ni biñ nekkee ndaw maanaam kii ci la bokk yent yàlla Isaa alayhi salaam yenent bi sallallahu alayhi boole nañ ko ci boole nañ ci euh, ki ki do maanaam xale yent yàlla Yuusufa alayhi salaam non fa shahada fa shahida shahidun min ahliha in kaana qamisuhu qudda min qublin fa sadaqat wa huwa al-kaazibin wa in kaana wax wax jooju xale boobu nga xamante ne mooy bi imra'atul aziz ah doon doon yent yàlla yusuf alayhi salaam fa alfa ya dal ba bañ fekk buur ba ce ce bunt ba waaw boobu nag Euh, xale bi seede kooku ci la bokk maanaam fukk lañ ak juróom ci tënk wallahu aalam hadith bi <coughs> imam Bukhari dina ko dina ko indi hadith numéro deux mille quatre cent quatre-vingt-deux ak trois mille quatre cent trente-huit imam Muslim dina ko hadith deux mille cinq cent cinquante ñaari imam Ahmad ibn Hanbal dina huit mille soixante onze ak huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze ak neuf six cent deux ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta maanaam ñu ko